أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين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 لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من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 واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا wa kuntum ala shafa xufratin min annaari fa anqazakum minha kazalika yubayyinu allahu lakum ayatihi laallakum tahtaduun ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم صدق الله العظيم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 ci sunu jotaay bi weesu gisoon nañ ci baabu tiibi ba'da ramyil jimaari wal xalq qabla ifaada bunt bi nga xamante ne moom mooy wax ci wàllu gëttu ginnaa bi nga xamante ne moom la ñu def tawaaful ifaada ak sànni jamra ak euh, euh, maanaam euh, ginnaaw ginnaaw bi ñu sànnee jamra boog gëttu ginnaaw bi ñu sànnee jamra ak watu ak laata ñuy sànni laata ñuy def tawaaful ifaada ñu gisoon ci xadiis soxna Aysa ummul mu'miniina radiyallahu ta'ala anha bi nga xam ne dafa ne tayyabtu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam bi yadayhi haatayni hiina ahrama wa laxillihi hiina ahalla qabla an yatuufa wa basatat yadayhaa neen soxna Aysa radiyallahu anha ne man maa gëttal Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci sama ñaari loxo yi jamono ji nga xamante ne ci la doon armal ba muy armal te it bi muy xam te ne moom la waroon a simmeeku jamono ja muy man maa ko gëttal laata muy tawaaf maanaam muy def tawaaful mu daal di tàllal ay loxoom gisoon nañ tamit baabu tawaaful wadaa buntu bi nga xam mooy wax ci tawaafu tàggala ko ak néegu yàlla bi ñu gisoon ci xadiis sayyidina Abdullah ibn Abbaas radiyallahu anhuma mu ne umira an-naasu an ahdihim bil illa annahu xuffifa anil haa'id dañoo digal nit ñi ci ne tawaaf kaaba gi nekk li nga xam ne moom la ñuy mujjee ak kaaba gi lu dul ne dañ leen a woyofalal eh, dañoo ko woyofalal ñi nga xamante ne moom mooy ñi gis mbërëg naka noonu gisoon nañ ci xadiis Seydina Anas ibn nga xamante ne moom la doon nettali ne Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ginnaaw bi nga xamante ne dafa julli tisbaar ak tàkkusaan ak timis ak gannaaw ga mu daal di nelaw tuuti mu ne bil ci muhassab mu ne summa rakida ilal bayti fa taafa bi topp nag mu daal di dem nag daal di eh, war war waayam dem ca eh, Kaaba ga te néegu yàlla ba mu daal di koy tawaaf naka noonu gisoon nañ ci baabul idaa haadatil mar'atu ba'da maa afaadat bunt bi nga xam ne mooy wax su jigéen gisee mbërëgëm ginnaaw bi nga xamante ne def na tawaaful ifaada ñu gisoon ci hadiisu soxna Aysa ummul mu'miniin radiyallahu anha muy nettali bi li nga xamante ne mu ne anna Safiyyata bintu Huyay zawju nabi sallallahu alayhi wa sallam haadat fa dhakartu dhalika li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa qaala ahaabisatuna hi qaalu innaha qad afaadat qaala falaa idhan mu ne soxna Safiyyatu bintu Huyay bi soxna Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam radiyallahu anha dafa gisoon bërëgam nee na ma tudd ko wax ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ndax def ñu fiy téye mu ne ah waaye kon nag ah, bu fe ñu ne ko ah moom day gis na maanaam def na tawaaful ifaada ba noppi mu daan ne ah kon nag téye wuñu fi ñu gisoon ci hadith soxna Seydina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma bi nga xamante ne moom la waxoon waa Makka. ni biñ ko laajee ci mbiru jigéen joo xamante ne dafa gis mbërëgam ginnaaw bi mu defee tawaaful ifaada mun a tanfiru maanaam moom day mën naa dem mu ñu ñu ñu ñu daal di ci am sikki sàkka ne dañu bàyyi wax sayyidina Zayd ibn Sabit radiyallahu anhu ñu dem di ko laaj waa mun a leen laaj leen ko waa Madina bañ demee ci waa Madinatu Munawwara ala sakiniha afdalu salaatu wassalaam ñu di ko laajte bañ laaj ko sayyidatuna mu Sulaym radiyallahu anha mu daal di tudd xadiis bi na xam ne mooy xadiisu soxna Safiya bi radiyallahu anha naka noonu gisoon nañ ni sayyidna Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma wax na ne rukhisa lil haa'id an tanfira idha afaadat ne dañoo woyofalal jigéen ji nga xam ne moom mooy gis mbërëgam ne ko moom mën naa daal di dem su fekkente ne daf def na tawaaful ifaada te loolu mooy jëmmi li sayyidna Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma wax ci xadiis mi nga xam ne gis nañ ko ba tey ci suñu jotaay bi weesu bi nga xam ne dafa ne innaha la tanfiru moom dañu woon du dem waaye maam jigéen gu jooju du dem day xaar def ba tawaaful wadaa waaye ca gannaaw ga nag mu daal muy wax nag eh, ne Taawas ibn Kaysaan ne dégg naa ko muy wax gannaaw ga ne inna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam raxxasa lahunna ne yenent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam daf leen ko wooyo falal naka noonu gisoon nañ ci xadiis soxna Aysa bi ummul mu'miniina radiyallahu ta'ala anha bi nga xamante ne eh, moom lay nettali li nga xam ne moom mooy li xew bi nga xam ne moom la wax xadiisu soxna Safiya bi radiyallahu taala anha bi mu demee ba xam ne ndekete defoon na tawaaful wala daf ni fala ba sa infiri maanaam kon garawul léegi maanaam loolu ndekete aayul kon ete nañ dem leen nañ dem demal mën nañoo dem gisoon nañ tamit baabu man sallal asra yawman nafri bil abtah ne buntu fi nga xam ne dafa julli julli tàkkusaan bis bi nga xam ne moom mooy bis bi ñuy dem ci euh, al tax te gisoon nañ ni ñaari xeetu dem moo am mooy an nafarul awwal ak nafarul saani ñaari xeet yooyu gisoon nañ ko ci fukkeelu fan ak ñaar ci bisu tabaski ci weeru tabaski ak fukkeelu fan ak ñett maanaam bis boo ci dem baax na ci charte yi nga xamante ne moom mooy nga dem balaa waxtu ñàkk maanaam nga génn mi na balaa waxtu waa weesu te ci jumhurul ulama moom mooy balaa euh, jant bi di so bu dee ci xanafi yi mooy balaa fajaru beneen bis bi di jot rahimallahu jami'a ñu gisoon ci hadith sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu anhu biñ ko laajee li nga xam ne moom la jàpp ci euh, ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ayna salla zuhra yawma tarwiya ne busub tarwiya te moom mooy fukk ñett juróom ñetteelu fan bi ana fan la fanaan fan fan la jullee boog tisbaar moom mu ne bi minan minan ñu ne ko fa ayna sallal asra yawma nafar bis bi nga xam ne nag ci la doon dem moom ana fan la fanaan fan la jullee boog euh, takkusaan Euh, mu ne Abtah ñu bil Abtah dañu kon ci Abtah waaye daf koy teg ne if'al kama yaf'alu umara'uk waaye defal rek ni nga xam ne noonu la sa njiit yi di def ba tey gisoon ci hadith sayyidina Anas boobu radiyallahu ta'ala anhu bi mu wax ne tisbaar ak takkusaan ak timis ak gée foofu la ko jullee woon ci al-Muhassab topp mu daal dem tawaafu ji tawaafu kaaba gi gisoon nañ ci baabul Muhassab maanaam buntu bi nga xamante ne euh, moom mooy wax ci bu ñu wàcc ci muhassab ak atte li nga xamante ne sopp bi nga xam ne moom lañ ko sopp te it bu atte bi wane moom bokkul ci manasikil xaj ci manasikul xaj yi ne gisoon nañ ci xadiis soxna Aysa radiyallahu anha mu ne innama kaana manzilun yanziluhu an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam li yakuna asmaha li xurujihi ya'ni bil abtah maanaam ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daf cee wàccoon dong mu nekk wàccuwaay boo xam daf caa wàcc ngir mu gën a woyof ci moom ci génnam maanaam dem madinatu munawwara ala sakiniha afdalu salaatu wassalaam maanaam muy al abtah ñu gisoon ci ba tey hadith sayyidina abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma mu ne laysa tahsibu bi shay'in innama huwa manzilun nazalahu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mu ne at tahsib maanaam wàcc al muhassab nekkul loo xam ne maanaam dara la maanaam li muy teg mooy du du benn du dara ci manasikul xaj yi du at ci manasikul xaj yi waaye wàccuwaay la rek boo xam ne ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam daf caa wàccoon gisoon nañ tamit baabu nuzuur bi zi tuwan qabla an yadxula makkata wan nuzuur bil batha allati bi zil xulayfata idha raja'a min makka ne bunt bi nga xamante ne moom mooy wax ci wàcc ci zi tuwan lu euh, euh, jiitu ñuy dugg Makka ak wàcc ci al-Batha euh, bi nga xamante ne moom moo nekk ca Zul Xulayfa bu maanaam mooy xur nekk ca Zul Xulayfa su fekkente ne nit ki dafa dellu si jóge Makka maanaam di dem Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam ñu gisoon hadiis Sayyidina Abdullah ibn Umar bi radiyallahu ta'ala anhuma Naafi' na anna ibn Umar rahimahullah anhuma kaana yabiitu bi Dhi Tuwaan bayna saniyatayni thumma yadxulu min as-saniyati allati bi a'la makkah wa kaana idha qadima makkata hajjan aw mu'tamiran lam yunih naaqatahu illa 'inda baabil masjid thumma yadxulu fa ya'ti ar-rukna al-aswad fa yabda'u bihi thumma yatuufu sab'an ba wax ja jeex waaye fa muy jeexe mu ne wa kaana idha hadara 'an al-hajj aw al-umrati anaaxa bil-bathaa allati bi Zul Hulayfati allati kaana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam bi bihaa mu ne eh, Seydina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma su daan ñëw Makka da daan fanaan ci Zu eh, diggante ñaari doj yi waaye buy dugg nag ci doj bi nga xam ne moom moo féete kaw foofu lay jaare mu daal di dugg xur woowa lay jë lay jaare waaye su ñëwee kon ba Makka waaye nag bu fekkente ne maanaam buy dugg si bu dugg see maanaam ba def la muy def ba nopp buy génnaat maanaam ci xadis bu gudd bi wax li nga xam ne noonu lay def waaye mu ne waaye nag suy génnaat nag bu aj wu ci aj wala umra bu yegsee ci euh, albatha mooy xur woowu nga xamante ne moom moo nekk fële ca euh, Zul Xulayfa foofu nga xam ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam foofu la daan gooral ay gëléemam foofu moom it la daan wàcc gooral fa gëléemam ñu gisoon ci tamit ba tey xadis sayyidina Abdullah ibn Umar boobu radiyallahu ta'ala anhuma bi nga xamante ne moom la doon wax ne moom kaana yusalli biha yaani al-muhassab az-zuhra wal-asr euh, maanaam ne daf ci daan julli tisbaar ak takkusaan waaye raawi bi nee na damaa foog ne tamit maghrib la wax waaye Xaalid euh, nee na euh, laa Xaalid Xaalid haaris nee na laa shak laa ashukku fil te gisoon nañ ko ci xadiisu sox Seydina Anas ibn Maalik radiyallahu anhu ne Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam noonu la doon def. comme ni nga xamante ne ndax dafa ne wa yadhkuru dhalika an an-nabi sallallahu alayhi wa mooy ne ginnaaw maanaam foofu day wàcc kon al-batha bi nga xamante ne mooy foofu mooy al-muhassab foofu lay jullee tisbaar ak takkusaan ak timis ak gée maanaam noonu la doon def moom euh, yenente bi sallallahu alayhi wa sallam comme ni ko sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma defee léegi nag ñu daal di war a baabu man nazala bi zi tuwal idha raja'a min baabu buntu man ki nga xam ne nasala dafa wàcc bi zi tuwan ci zi tuwa iza rajaa bu fekkente ne dafa dellu si e, min makka e, waxoon nañ ci bu fekkente ne da ñëw makka maanaam nga jaar zi tuwan ba pare nga wàcc fa maanaam fanaan fa ba bu ñu xëyee nga doog a dem loolu e, gisoon nañu ko ci bunt yi nga xamante ne moom mooy bunt bu njëkk bi waaye fii li nga xamante ne moom lay leeral itam moom mooy ne zuutuwan mënif na fa fanaan maanaam itam euh, maanaam wàcc fa fu fekkente ne nit ki day dellu maanaam day dellu bu fekkente ne day day day day dafa jóge ma Makka di dem na a Madinatul Munawwara ala saakiniha afdalus salaatu wassalaam euh, kon mooy euh, boo jugee muhassab maanaam mën ngaa jàll ba zuutuwan nga wàcc fa maanaam loolu moom mu ne qaala bil isnaadil muttasil fi awwal kitaab wa qaala mu wala qaala bil isnaadil muttasil fi awwal kitaab la wa qaala euh, Muhammad ibn Isa te moom mooy ibn Najiih al-Baghdaadi Abu Ja'far al-Baghdaadi rahimahullahu ta'ala euh, euh, rahimahullahu ta'ala mu gën a siiwee ci Ibn Tabbaa min gën a àdduna 150 ane ginnaaw 224 ane ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam Euh, moom mi ngi bokk ci fukkeelu euh, tabaqa bi mu ne qaala haddathana Hammad muy ibnu Zayd Muhammad Ayyub as-Sakhtiyani an-Nafi' mawla ibn Umar ibn Umar ibn Umar radiyallahu anhuma annahu kaana nekkoon na nee na iza aqbala su daan ñëw maanaam su daan dëgmal di ñëw Makka baata da daan fanaan bi zi Quwaan ke zi Quwaa hatta iza asbaha hatta mbete iza asbaha su xëyee daxala mu doog a dugg wa iza nafara waaye su demee marra day romb tamit bi zu tuwan ci zu tuwan daf koy rombaat wa baata mu daal di euh, fanaan foofu biha euh, ca moom hatta yusbiha ba xëy wa kaana te nekkoon na yaskuru doon tudd anna nabiyya naka yenente bi sallallahu alayhi wa sallam kaana nekkoon na yafalu doon def zalika loola maanaam kon yenente bi sallallahu alayhi sallam noonu la daa def comme ni sayyidina Abdullah ibn radiyallahu anhuma daa iman lool moom mooy doxalinam danaan nii laa def daan ne yeneen bi sallallahu alayhi nii la daan def kon man itam noonu laay def loolu moom moo tax euh, bu ñu fàttaliku bu ñu gisee xadiisu bunt bi nga xam ne ci kitaabu sal ci euh, kitaabul azan euh, bi imaam al Bukhari rahimahullahu taala di wax ne yeneen bi sallallahu alayhi dafay tere kuy kuy kuy góor comme gëléem bu fekkente ne day julli. Ah, ba bara daan ni Seydina Abdullah ibn Umar de radiyallahu anhu loxoom yi la daan jiital maanaam lu taxoon ñu noon ne loolu li muy tegtale mooy ne imam al-Bukhari dafay wane fii ne noonu la yenente bi sallallahu alayhi wasallam bëggoon a wax maanaam tegtalewul ne sahaaba yi radiyallahu anhum ñeneen ñi ci des contraire bi lañ daan def waaye Seydina Abdullah ibn Umar rek moo doon def lii radiyallahu anhu waaye da doon tegtale ne maanaam Seydina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu noonu mu def c'est parce que yenente bi sallallahu alayhi wasallam loolu noonu la ko defee maanaam loolu yii yii yëpp day wane loolu ndax euh, Seydina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma nañ ko xamee euh, kon moom day gis ne kon maanaam bu boobaa day daal di wàcc ci zutuwan maanaam mooy bu ñu dellusee bu jugee al muhassab ba daal di wàcc parce que bu jugee muhassab ci lay demee def tawaaful wadaa su jugee tawaaful wadaa bi buy delluwaat ci euh, parce que zutuwan ma ngi fay fanaan kañ man fay julli gée dafa maanaam kañ kañ la fay nekk kañ la fay wàcc muy laataa muy dem laataa muy dem defi ci tawaaful wadaa loolu moom moo tax moo xoon soxna Aysa radiyallahu anha ne ko nañ tase fii ñu tase ñu dem def tawaaful wadaa ñu dellu si waat bi ñu dellu si waatee kon loolu moom mooy léegi dañuy wàcc nag juutu wan bii paax maanaam euh, euh, kon loolu moom mooy kon loolu moom mu ne kon juutu wan ngay njëkke waaye moom ngay mujjee boo paree nga doog a dem ci al abtah mooy batha bi nga xam ne moom moo nekk fan ci euh, Zul Hulayfa moom foofu lay wàccaatee après ci lay doog a euh, xëyaatee dem euh, Madina foofu lay wàcca fanaan fa doog a xëy dem Madina ala saakina afdalu salaatu wassalaam xadis bi imam al Bukhari rahimahullahu taala indi na ko xadis numéro quatre cent quatre-vingt-quatre mille cinq cent cinquante-trois mille cinq cent soixante-quatorze ak mille sept cent soixante-sept te fii la koy mujjee indi maanaam léegi boobu itam romb nañ ko jeex na dootuñu ko gisati imam Muslim indi ko xadis numéro mille deux cent cinquante-neuf ñaari yoon Abu Dawud indi ko xadis numéro mille huit cent soixante-cinq imam An-Nasa'i indi na ko xadis numéro deux mille cent soixante-deux imam Malik indi ko xadis numéro neuf cent trois imam Ahmad indi ko xadis numéro quatre mille six cent vingt six ak six mille quatre cent soixante ñu ko moom des imam At-Tirmidhi ak imam Ibn Maaja mu ne baabu tijaarati ayyaamal mawsim wal bay'a fi aswaaqil jaahiliya baabu buntu bi moom mooy leeral ne eh, tijaarat bàyyi eh, eh, maanaam tijaarati yaxantu ayyaamal mawsim bis yi nga xamante ne moom mooy bisu xew mi maanaam bisu aj maanaam bu aj jeexee xew yi nga xam ne mooy foire yi am a foofa ak li nga xam ne moom mooy xew-xew ya fay am ak xeet yay am ak yu mel noonu yooyu yëpp maanaam bis yooyu ngay ngay jaay ak di wal bayo ak di jaay fi aswaqil jaahiliya ci euh, li nga xamante ne moom mooy euh, euh, aswaqul jaahiliya moom mooy ja yi nga xamante ne moom mooy marché yi nga xamante ne moom la jaahiliya yi mooy jamonoy ceddo yi moom lañ daan def maanaam loolu ngir ne borom bi subhaanahu wa taala moom dafa wax ne laysa alaykum junaahun an tabtahu fadlan min rabbikum maanaam te loolu moom mooy ginnaaw bi nga xamante ne ak ngeen ba pare borom bi subhaanahu wa taala ba am terewul képp koo xamante ne ginnaaw ak bi dafa euh, ñëw di wut li nga xamante ne moom mooy maanaam di def ay commerce am wala boog di def yeneen loolu moom mooy loolu tamit day tegtale ne mënif naa indiraaj maanaam indiraaju niya mën naa am maanaam mooy yéene mën naa am ci diggante loo xamante ne dafa war maanaam ak lu ak loo xam ne dafa dagan maanaam moom mooy ma ne dama yéene aji ji waaye dama bëgg commercial ji bu boobaa da ngay dem toppatoo sa aj ba noppi ginnaaw aj bi nag léegi nag aayul nga daal def sa commerce maanaam loolu moom mooy li nga xamante ne euh, moom lay euh, tegtale voilà comme euh, beneen bi ci des tamit comme fi muy wax ci suratul anfal ma watawadduuna anna zaata shawkati takunu lakum mooy da ngeen a mébétoon ni Euh, euh, bi nga xamante ne moom amul problème maanaam boobu ngeen ngeen daj ci loolu ndax maanaam ñoom bi ñu génnee di dem maanaam Badar juguñu woon pour dem xeex ji dañoo génnoon parce que dañoo bëggoon a kar li nga xamante ne dañoo bëggoon a kar li nga xamante ne moom mooy njëgg gi euh, bi Seydina Abu Sufyan radiyallahu anhu yoroon jamono jooju moo nekkoon njiitu yéefir yi boobu bi nga xamante ne moom lañ jugal pour kari di ko ñoom nag borom bi subhaanahu wa taala ne leen benn ci ñaar yi mooy am maanaam benn ci ñaar yi rek la leen dig voilà waaye nag ñoom li ñu mébétoon mooy bi bi ñoom amul problème boobu ñu am ko maanaam mooy ñu dem jëlaale njëg gi kon génn nañu seen yéene moom mooy dem ngir xeex ngir yoonu yàlla waaye bëgg nañu jotaale njëg yi maanaam caravane bi maanaam ñu intercepté ko bu ko defee alal jafe nekk ñu mën koo jël jëfandikoo ko loolu mooy ne indiraaju niyya ci diggante lu farata lu war ak li nga xamante ne moom mooy euh, lu ñu lu dagan kese pas rek lu ñu sopp mais lu dagan kese loolu mën naa ne ndax jaay ak dafa dagan commerce dafa dagan du farata du lu ñu sopp itam maanaam dafa daggan kese waaye euh, euh, ñaar yooyu kon mën naa ne kon ah, loolu lay wax fii tamit ngir ne ñi aji ji nañ xam ne loolu mën nañ koo def. maanaam euh, yóbbaale seen ay marchandises yóbbaale seen i ci waaye nag ci charte mu bañ a nekk loo xamante ne da leen di yàqal ak gi loolu mooy charte bi mu ne qaala bil isnaad al muttasil fil kitaab la haddathanaa Usmaan ibn al-Haytham euh, euh, muy ibn Juhm Juhm ibn Isa ibn Munzir al-Asri al-Abdi al-Ashajji rahimahullahu ta'ala muy Abu Amr al-Basri al-mu'azzin ngir ne moo nekkoon noddkatu jumaa ju mag ji nekkoon Basra rahimahullahu ta'ala ci fukkeelu génération bi la bokk génn àdduna deux cent vingtième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne qaala akhbaranaa Ibn Jurayj muy Abdul Aziz ibn Abdul Malik ibn Abdul Malik ibn Abdul Aziz ibn Jurayj mu ne qaala Amr ibn Dinar te muy al-Makki qaala qaala Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma nee na kaana nekkoon na Zul Majaaz eh, wa Ukaaz ak Ukaaz maanaam Zul Majaaz ak Ukaaz ñoom ñaar ñi matt jaru ñooy jaayukaayu annaas nit ñi fil jaahiliyyati ci jaahiliyya maanaam ñaari bëlëb yoo xamante ne ay marché yu mag a mag lañ ay foire lañ ci eh, jaahiliyya maanaam kon jamono yi nga xamante ne laataa l'islam di am la waaye fa lamma ba nga xamante ne jaa dikk na al islam islam ka annahum mu mel ni ñoom karihu dañoo sib zalika loola hatta mbete nazalat mu wàcc borom subhaanahu wa taala wàcc nag wàcce aaya bi ne eh, laysa alaykum tabtahu fadlan min rabbikum maanaam mais aayul laysa alaykum junahun lool moom mooy soo noppee soo ajee ba noppi euh, bu boobaa dootul aayati nga daal di aj maanaam nga euh, laysa alaykum laysa aayul alaykum nekkul alaykum ci euh, waral leen junahun lu aay an tabtahu ci ngeen sàkku fadlan ngëneel min rabbikum bu tukkee ci seen borom subhanahu wa ta'ala kon loolu moom mooy kon Euh, loolu kon euh, moom mooy li nga xamante ne moom moo tax borom bi subhaanahu wa ta'ala wàcc ko mu ne loolu fii mawaasimil xajji ci marché yi nga xam ne ñooy am ci place xaj yi aj yi ñoom ñoo tax mooy Arafat ak Mina maanaam yooyu ci marché yi nekk foofu moom moo tax maanaam yéen euh, borom bi subhaanahu wa ta'ala wàcce ko ñu war ne ne dagan na maanaam na koo def waaye ci kaw nga def la nga war a def ci aj ba pare maanaam lépp looy def ci te bokkul ci yi nga xam ne moom la ñuy tere te mu wuuteeg sa armal loolu mën nga koo def waaye ci charte mu bañ laa yàqal sa jëfi aj bi waaye nekk di toppatoo yooyu di toppatoo di toppatoo ba doo def li nga xam ne moom nga waroon a def ci aj bi loolu itam na amoo temps ndax client yi bëri maanaam lool tamit nekkul loo xamante ne euh, lu euh, lu jàppandi la lu euh, lu dagan la imam al-Bukhari rahimahullahu taala xadis bi dina ko xadis numéro deux mille cinquante deux mille quatre-vingt-dix-huit dina ko indi maanaam deux cinq cent dix-neuf imam Abu Dawud dañ na ko xadis numéro mille sept cent trente et un mille sept cent trente-quatre ak mille sept cent trente-cinq xadis bi tam bokk na ci yi nga xamante ne imam Bukhari daf ko wéetoo woon lif imam Muslim rahimahullahu taala ah, euh, kon xadis bi gis nañu waa xam kutubu sitta ñaar rek ko indi muy imam Bukhari ak imam Abu Dawud amma imam Muslim imam At-Tirmidhi imam Nasa'i imam Ibn Maaja ñoo ñëpp kenn indiwu ko ci rahimallahu al-jami' ñu ne baabul iddilaaji bil muhassab baabu buntu al iddilaaji Euh, buntu bi nga xamante ne moom mooy wax ci euh, al euh, iddilaaj mooy tukki guddi bil muhassab maanaam maanaam minal muhassab boobu minal muhassab maanaam jugee al muhassab maanaam mooy bu ñuy jugee al muhassab di tukki guddi gi lañ fay lañ fay jugee maanaam nga xamante ne dañuy tawaaful wadaa rek après ñu daal di ñibbi dem maanaam loolu ne kon bu ñuy def al iddilaaju minal muhassab ci mu al muhassab lañ koy defee maanaam te loolu euh, euh, euh, maanaam al moom mooy mooy tukki guddi ah waaye li nga xamante ne moom moom fanaan mooy fanaan guddi hmm? fanaane waxtaan ak xeetu guddi moo tax al arus arus moom mooy céet ceet bi maanaam jigéen ji ñuy ceetal ah al ursu moom mooy ceet jëmmi ceet gi ci boppam euh, naka la koy wax de sax xaw ma landaraay mooy euh, jamonoy euh, takk gi rek takk ceet gi waaw maanaam baatu ceet ci wolof ci tubaab ma fàtte naa nuñ koy tuddati sax mooy événement boobu ok léegi daal ala kulli xaalis léegi <laughs> kon baabul ibtilaaji minal muhassab maanaam kon <laughs> eh, moom mooy eh, tukki guddi gi eh, ci mais booy tukki maam nga tàmbal nga jógee ci al muhassab ci jamonoy aj bi kon bii moom mooy tukki bu mujj ci tukki yi bii moom mooy nekk bunt bu mujj ci buntu bi te ak tukki bu mag a mag la muy jaamu yàlla bu rëy rëy bii moom mooy nekk sax buntu bi nga xamante ne moom mooy bu mujj bi imam al-Bukhari kon mu ne qaala bi isnaad muttasil fi kitaab la haddathana Umar ibn Hafs mooy ibn Ghiyaas ibn Talq mu ne qaala haddathana abi mooy Hafs ibn Ghiyaas ibn Talq qaala haddathana al-A'mash Sulaymaan muy Sulaymaan ibn Mihraan al-Kaali qaala haddathani Ibraahiim muy ibn Yaziid an-Nakha'i an al-Aswad muy ibn Yaziid ibn Qays an-Nakha'i an Aa'isha muy ummul mu'miniin radiyallahu ta'ala anha muy waa Kuufa maanaam ñoo solo hadiis bi mu ne qaalat moom nee na haadat mbër gis na mbërëgam safiyatu soxna safiya radiyallahu anha laylatan nafri guddi gi nga xamante ne moom mooy guddi dem gi bi ñu waree dem fa qaalat moom mu ne ko maa uraani man daal gisuma illaa lu dul ne xaabis xaabisatakum ne da ngeen maa téye dama dama leen a maanaam man daal gisuma sama bopp lu dul ne man maa leen fii nar a téye rek maanaam loolu lay fekk qaala nabi yenente bi sallallahu alayhi wasallam ne aqara xalqa maanaam mooy ku mooy baat boobu rek nga xamante ne li muy tekki euh, moom mooy euh, ñii daal kii daal dafa daf ñoo nar a daf ñoo nera daf ñoo maanaam mooy dafa ay li daal dafa ay gaaf quoi genre maanaam waaye waxin la woo xamante ne li mu ciy teg mooy kii daal yàlla yàlla na ko nangam dal te fekk jubluwuñ ci loolu mu ne ataafat waaye ndax tub ndax ndax ndax taafat ataafat ndax tawaafoon na yow ma naxari bi sub tabaski maanaam mooy tawaaful ifaada kii ñu ne ko naam waaw waaw qaala mu ne fan firi kon nag demal maanaam mooy mën ngaa dem qaala abu abdullah moom mooy imam al buxaari wa zaada nii yokk na ma muhammad te moom mooy ibnu salaam al bikandi mu ne qaala haddathana muhaadir eh, te moom mooy ibnul mawra al hamadani eh, muhaadir al yaami mooy abul mawra eh, al hamadani al yaami as-saluli rahimahullahu taala di waa kuufa ga bokk ci juróom-ñeenteel génération bi génn àdduna deux cent sixième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne qaala kon euh, moom mooy ci hadith bi euh, riwaaya bi nga xamante ne moom la jëlee ci Umar ibn Hafs mu jëlee ko ci baayam Hafs euh, moom ci riwaaya boobu dafa am yu ci yu ci amul ndollent googu nag moom moo nekk fii ci riwaaya bi nga xam ne moom la jëlee ci Muhammad ibn Salam al-Bikandi mu jële ko ci Muhadir muy. al-Hamadani al mu moom mu jël ko ci haddathana mu ne qaala haddathana al-A'mash mu Sulaymaan ibn Mihraan an Ibraahiim mu ibn Yaziid an-Nakha'i an al-Aswad xam nga al-A'mash ci riwaaya bu njëkk bi daf ne haddathani Ibraahiim maanaam euh, kon moom mooy ne euh, lii moom da dégg kon bu boobaa day daal di yëkkati li nga xam ne moom mooy sikki saak gi mën a sikki ndax lan tadlis am na ci xadiis bi waaw wala déet mu ne an Ibraahiim ibn Yaziid an-Nakha'i an al-Aswad gis nañ ko léegi an Aisha ummul mu'minin radiyallahu ta'ala anha annaha qalat nee na xarajna nañ ma ma rasulullah ànd ak ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam la nazkuru tudduñu woon illa al hajj lolul hajj fa lamma ba nga xam ne qadimna moom la ñu yegsi amarana mu daal di ñuy e, digal an na xel la ci ñu summeeku fa lamma ba nga xam ne kaana nekkoon na laylatan nafare nag maanaam guddi dem gi xaadat ci la gisee mbërëgam Safiyatu bint Huyay radiyallahu anha fa qaala moo annabi sallallahu alayhi wasallam halqa waay waaye waay kii moom waay waay moom waay yàlla na ko ak gaaf daloo maanaam moo yàlla na xoju yàlla na loju maanaam xeetu waxin la boo xam ne waaye kii daal ay moom nit ñi sonal sonal nañu daal maa uraaha gisuma ko ludul ne gisuma ko ludul yaakaaruma ne daal illaa ludul ne xaabisatakum moom daf ñoo na daf leen fee narate yi waaye suma topp nag xaala mu ne kuntu euh, kunti nekkoon nga ndax mu maam ginnaaw gi mu ne ko mais ndax yow tufti tukki woon nga yow man naxari bisub tukki bisub euh, bisub tabaski xaalat mu ne ko naam waaw xaala mu ne ko fan fii kon kay demal maanaam mooy fala isan comme ni nga xam ne noonu la ko gisoon ci ren di waaye away ah, kon yow kay bàyyi kii ah, ma ne ko ya rasulullah ndax yow yent yàlla bi sallallahu alayhi wasallam inni naka ma woon xalaltu eh, di simmeeku suma xaala mu ne ko fa tamir yi na nga tukki mi nag tanaim ci tanaim fa xaraja mu daal génn maahuma maaha ànd ak moom axuha mbokka mi fal maanaam muy sayyidna Abdurrahman ibn Abu Bakr radiyallahu anhu falaqinahu ñu dajeek moom muddalijan muy tukki guddi gi maanaam muy tukki ci guddi gi ñu daje moom fa mu ne ko maw'iduki sa place maanam fi ñu war a tase makaana kaza wa kaza mooy nangam nangam mooy lañu foofu war a tase euh, kon euh, loolu mooy euh, voilà maanaam hadith boobu gisoon nañu ko Euh, imam Bukhari rahimahullahu taala indi na ko lu bari bari yoo xamante ne yëpp lim bon limoon nañ leen ci jotaay yi nga xam na ñoom ñooy jotaay yi weesu euh, ñu gis ne hadith euh, bi wa ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp solo nañu ko rahimallahu al-jamii maam hadith bi moom mooy kon hadith bi mujj ci ci kitaabul hajj walillahi alhamdu wal minna Euh, mu nekk kon téere boo xamante ne comme al-Hafiz Ibn Hajar mi ngi jeexal xaatima euh, maanaam euh, ci bi muy sarx Sahih Bukhari Fathul Fathul Bari mu ne xaatima jeexital gaa ngi nii mu ne istam mu maanaam mu ne kitaabul hajj lamboo li ko tàmbalee ci njëlbéen gi ba fi muy jeexee nii maanaam te moom mooy début abwaabul umra maanaam ba fii nii am na ñetti téeméeri xadiis ak fukk ak ñaar. ñetti téeméeri xadis ak fukk ak ñaar mooy trois cent douze euh, yi nga xamante ne muallaq lañ maanaam euh, juróom fukk lañ ak juróom ñaar mooy cinquante sept xadis ñoom ñooy muallaq waaye yeneen yi ci des yëpp maanaam mawsuula lañ maanaam dañoo jokkaloo mu ne li nga xam ne moom moo ci baamu ci lii fii ak ci li nga xam ne moom moo ci weesu mooy téeméeri xadis ak juróom-ñeent fukk ak benn maanaam cent quatre-vingt-onze xadis ñoom yi nga xamante ne ñoom baamu nañ ci waaye yi nga xamante ne ay xadis la yoo xam ne musuñu woon a ñëw feneen fu dul ci téere bi muy téeméeri xadis euh, muy téeméeri xadis ak ñaar fukk ak benn muy cent vingt et un cent vingt et un xadis lañ imam Muslim nag dëppoo na ak imam al Bukhari ci solo la ñoom ñëpp ba mu def xadis Seydina Jaabir radiyallahu anhu Euh, bi muy wax ci wàllu tukki bi mu naan euh, suñu euh, su kii bi diisee gëléem gi maanaam waruwaay wi su daan diis maanaam li nga xam ne noonu lañ daan def mooy xadis Seydina Jaabir boobu radiyallahu anhu ak xadis naa Anas bi radiyallahu bi mu naan bi muy wax ci ne at bi at bi ñuy at ci kaw waruwaay bi seen ci kaw waruwaay ak xadis soxna Aysa bi nga bi muy wax naan jihaad bi gën ci jihaad bi moom mooy xaj bu ñu nangu xadis boobu ak xadis sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu bi muy wax naan bi muy wax ne li tax aaya bi wàcc mooy wa tazawwadu fa inna xayra zaadi taqwa ak xadisu sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu bi nga xamante ne moom la doon wax naan maanaam moom lañ doon wax ne moom moo dëxalal waa ahlu Najd qarnul manazil ak xadisu bi nga xamante ne moom la wax ne euh, umratan fii xaj ja maanaam bi euh, mu naan waxal umra qul umratan fii xajja ak xadiis sayyidina Abdullah ibn Abbas bi radiyallahu anhu bi nga xamante ne euh, bi mu doon wax naan yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa jóge Madina ginnaaw ba nga xamante ne ci law peñewu ba pare diwu diw bo diw diwu euh, nañu xaj ak ak tamit bi nga xamante ne moom la wax ne dañ koo laaj ci mutaatul xajj maanaam mutaatul xajj mooy aj boobu ba mu naan baax na sunna yenente bi la sallallahu alayhi wasallam mooy ba aj gént gi gént voilà mi euh, mu doon wax naan ginnaaw Ya'juuj ak Ma'juuj dinañu aj kaaba gi maanaam ne aj du arrêté ginnaaw yent yàlla Isa saa parce que bu yent yàlla Isa wàccee ah, ginnaaw gi ba ñu rey dajal après day yéeg ci kaw montagne bi parce que ñoom Yaajuuj ak Maajuuj ñu ngi ñëw waaye ñooñu bu ñu leen bu leen borom subhaanahu wa ta'aala faagaagalee ba noppi aj dana continuer di amaat aj dana continuer di amaat ak ak bi muy wax ne Kaaba gi dinañ koo yàq moom dinañ ko mabal mais ci loxol euh, nit ku ñuul kooku lay doon ak hadithu bi nga xamante ne moom la doon waxee. Euh, ne duggul maanaam bàyyi gi yonent bi sallallahu alayhi wasallam bàyyi ci dugg kaa ci kaaba gi fekk euh, xërëm yaa ngi ci woon yonent bi sallallahu alayhi wasallam nangu ci woon a jamono jooju ak hadith sayyidina Abdullah ibn Umar bi radiyallahu anhu bi muy wax ci fóon xajarul euh, aswad ak maam teg ci ñaari loxo ak fóon ko hadith boobu ak hadith soxna Aisha bi radiyallahu anha bi muy wax ci tawaaf bi nga xamante ne moom la doon tawaaf radiyallahu anha Euh, ak xadiis sayyidina Abdullah ibn Abbas bi radiyallahu anhuma bi nga xam ne moom la doon wax ne euh, euh, dafa romb maanaam bi yenente bi sallallahu alayhi wasallam maanaam bi mu rombee nit ki nga xamante ne moom moo doon tawaaf ak xadiisu imam bu mursal bi bi nga xamante ne daf ne woon ne tawaaful lu dul ne julli na ñaari rakka yenente bi sallallahu alayhi wasallam tawaaful lu dul ne julli na ñaari rakka maanaam mooy bi nga xamante ne ginnaaw bi la wax na sayyidna Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma ah, moo ko nettali woon euh, ak hadith sayyidna Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma bi mu doon wax naan bi mu yegsee dafa tawaaf ba pare daal di daw diggante Safa ak Marwa ak hadith soxna Aisha radiyallahu anha bi muy wax ci kuy sib ginnaaw maanaam tawaaf ginnaaw suba ak hadith sayyidna Abdullah ibn Abbas bi radiyallahu anhu bi muy wax ci euh, di naan bi muy bi ñuy naan te fekk sayyidna al Abbas radiyallahu anhu moo doon joxe ndox nit ñi nekkoon ci Zamzam ak hadith sayyidina Abdullah ibn Umar bi radiyallahu anhu bi mu doon wax ne ci eh, eh, gaawe taxaw maanaam taxawaay bi taxawaay Arafa gaawe gi ñu ko war a gaawee maanaam teel teel gi ñu ko war a teel a def moom bi mu koy wax Hajjaj ak hadith sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu bi mu doon wax eh, ne maanaam ci wàllu maanaam ne mbaax du rek maanaam gaa yi noonu ñuy bëggoon di doxalee Eh, ci ak gi waaye maanaam aj maam dañ ko war a doxale dañoo war a teel a dem teel a def li nga xam ne moom lañu war a def xadiisu eh, eh, bi nga xamante ne tamit moom lay wax ne dañu war a jiital ñi nga xam ne ñooy ad-du'afa moo ñu néew doole ñu rek xadiis Seydina Umar bi li muy wax ci musrikuuna yi bokkaalekat yi bi ñu daan jógee ci Muzdalifa hmm? ak xadiisul miswar bi ak al-Marwaan ci bi ñuy wax ci wàllu hadiyu mooy bi rot ci wàllu hadiyu ak xadiis Seydina Abdullah ibn Umar bi radiyallahu anhu wax ci wàllu rendi maanaam lojj ak ci bërëb ne dañoo war a ci place bi nga xam ne moom la yenente bi sallallahu alayhi wasallam doon rendee maanaam di wax ne loolu sunna la baax na ak hadith sayyidina Jaabir bi radiyallahu bi nga xamante ne moom la doon moo nekkoon ci bi ñuy laaj ci euh, rendi laata maanaam euh, watu laata ñuy rendi maanaam kii bi ko doon laaj hadith sayyidina Jaabir bi ak hadith sayyidina bi radiyallahu anhu bi nga xamante ne moom la doon wax ne dafa watu ci ajam dafa watu ci ajam ak hadith sayyidina Abdullah ibn Abbas bi nga xamante ne moom mooy euh, bi mu doon wax naan dañoo yéexi tawaafu ziyaara ba ci guddi gi mooy tawaafu ziyaara mooy bi gisoon nañ ko ci jotaay yi mujj ak hadith soxna Aysa bi radiyallahu anha bi mu doon wax ci tamit ci bunt boobu parce que d'ailleurs ñoom ñaari hadith yooyu la lëkkale mu nekk mu àllaq euh, ak hadith sayyidina Jaabir radiyallahu anhu bi muy wax ci sànni jamratul aqaba ci yoor yoor Euh, ak ginnaaw ne ne ne ci yoor yoor la ko def ci bisu ki waaye yeneen fan yi ci def ginnaaw zawal shams la ko def ginnaaw bi jant bi jéngee ak xadis sayyidina Abdullah ibn Umar bi radiyallahu anhu bi ñëw ci boobu maanaam ak xadisu bi nga xam ne mooy bu sayyidina na ibn Umar bi radiyallahu anhu bi mu wax naa dadaan sànni jamra bu jege bi maam mais ci juróom-ñaari sànni ba pare muy kabbar ànd rek xeer bu nekk dadaan kabbar ak xadis bi nga xamante ne moom lay wax ci euh, wàcc bi mu wàcc al-Muhassab xadis sayyidina Abdullah ibn Abbas bi bi nga xamante ne moom lay wax ne euh, Zul Majaz ak Okaz ñoom ñoo nekkoon marché yi nga xam ne fa lañ daan moom ci euh, kiw jaahiliya yi jamono jaahiliya yi mooy bi ñu romb léegi ah, mu ne te maam kon xadis yi yëpp imam Bukhari daf ka wéetu wala imam Muslim yi yëpp romboon nañ leen yi nga xamante ne wéetoon na wala imam Muslim leeraloon mu ne am na ci ay asar mawqufa yoo xamante ne mooy ay wax yoo xamante ne dañoo digg ci saxaaba yi radiyallahu anhum ak ci taabi'iin yi yoo xamante ne juróom-benn fukki lañ maanaam soixante lañ yoo xam ne euh, waaye mu ne lu ci ëpp ay hadis mu'allaq la mu ne wallahu a'lam mu ne wallahu a'lam voilà loolu moo nekkoon kitaabul hajj al hajj li xamante ne fokk ñu retenir ko. mooy ne borom subhaanahu wa ta'aala dakaa def euh, euh, ñeenti ponk ñoo ci am ci bu ñu xoolee maanaam lu ëpp ci borom maanaam nii la demee maanaam keno yi parce que il faut que yi wax yëpp ne dafa war bëri nañ buñ ci revenir at ñoom ñëpp ne yii bii dafa war bii dafa war bii dafa war bii dafa war mais borom moo xam ne rahmatullah am na ñaari yoo xam ne dëppoo nañ ci ne ñoom ay keno lañ maanaam ay piliers lañ ci ak yooyu soo leen deful ak boobu day yàqu moom mooy tawxabu arafa li yonent bi sallallahu alayhi wasallam xajju ak tawaaful ifaada ndax ak néegu yàlla bi buñ ko waxee faw nga tawaaf ko mais aji kaaba ga la ñuy wax aji makka la ñuy wax euh, tawaaful ifaada kon ruknu la loolu nag ñaar yooyu xanafi yi rahmatullahi alayhim ànd nañ ci ñi nga xamante ne euh, ñoom ñooy fuqaha maliki ak lay rahmatullahi alayhim ñoom nee nañ am na ñaar yuñ ci yokk yoo xamante ne ñoom ay keno lañ ay ruknu lañ am ay piliers lañ ci xaj bu njëkk bi moom mooy al mooy armal gi ñuy armal boobu pilier la ci aj ñaareel bi ci def moom mooy daw gi ñu daw diggante safa ak marwa maanaam boo defee tawaaful ifaada daw gi ngay daw diggante safa ak marwa kooku tamit maanaam pilier la ci euh, yeneen yi ci des nag xanaa maanaam ñoom yenn xanafi rahmatullah dañu ne lool euh, euh, loolu du du kii du du pilier mais ay waajibaat lañ moom yu war lañ ñoom d'accord nañ masalan ihram bi daw diggante Safa Marwa ak yeneen yi ñuy wax yii yëpp ñoom d'accord nañ ci ne waajib la fuqaha Shafi'i rahmatullah alayhim ñoom dañ cee yokk beneen muy juróomi ñoom juróomi moo tax ñoom juróomi keno juróomi rukn arkaan lañ am ci at mooy ñeent yi nga xamante ne moom la fuqaha Maliki ak Hanabila rahmatullah alayhim tudd waaye ñoom dañ cee yokk ah xanafi yooyu ñaar rek lañ wax moom Arafat ak tawaaful ifaada Maliki ak Hanabila rahmatullahi alayhim ñoom ñoo ci yokk yeneen ñaar mooy ihram mooy armal bi ak lan ak daw diggante Safa ak Marwa ñi nga xamante ne ñoom ñooy fuqaha u Shafi'i rahmatullah ñoom dañ cee yokk juróom yoon mooy al halq aw maanaam mooy bu ñu paree ak watu gi ñu war a watu wala ñu wàññi suñu karaw loolu daf dañ ko boole ci li nga xamante ne moom mooy arcade yi maanaam mooy keno yi parce que ñoom gisoon nañ ko ne ñoom loolu dañ ko boole ci manasikul xaj ji euh, yooyu moom la borom xam-xam yi rahmatullah alayhim ñii lañu wutee ci lan mooy keno ak lan moo dul keno maanaam kon boobaa yow booy def sa aj nga xam ne juróom yi na nga fexe ba matal ko parce que pour génn ci bépp wuute juróom yi na nga ko matal et leneen yi nga xamante ne moom lañ mën a wuute yëpp ne yi war la tamit nga sàmmonte ak yi nga xam ne ñoom ñooy yi war yi soo sàmmonte ak yi nga xam ne ñoom war yi loolu lan la lay njariñ lim lay jariñ moom mooy bu ma sàmmonte ak yi war yi day tax ba duma tuur deret maanaam tuur deret du ma wax kon euh, tawaaf maanaam ma matal ko Ah, ma julli ci ginnaaw ah, maqaam Ibrahima ma daw ma ma naan sam-sam ah, yooyu dañ koo sopp mais daw diggante Safa ak Marwa boobaa day daan nekk loo xamante ne maanaam dafay gis nañ ni ponk la ci jumhur rahmatullah alayhim waaye waajib la ci Hanafi yi rahmatullah alayhim eh, taxaw Arafa moom kenn la moom ponk la dem Muzdalifa fanaan fa loolu ci waajibaat yi la bokk fanaan Muzdalifa dem Minan fanaan yi ñuy fanaan fan guddi yooyu ñuy fanaan Minan sànni jamra yi yooyu yëpp ay waajibaat lañ maanaam ordre bi nga xamante ne moom la ñuy teg ci bisu Tabaski muy sànni jamra daal euh, tour deret gi maanaam mooy loj gi wala rendi xar hadu yi bokk ak euh, euh, watu bi ak def tawaaful ifaada yi ñeent yi ordre boobu ci Maliki rahmatullah dafa war tawaaful wadaa dafa nekk loo xam te tamit dafa war ci jum ci ci ci jumhuru ulama hanafi rahmatullah ñoom ñoo ci wuute maanaam euh, kon gis maanaam kon euh, aji Makka mbir mi noonu la deme nekk loo xamante ne dafa euh, war dafa dafa dafa ràññeeku borom subhaanahu wa dafa jël aji Makka mu def ko juróomeelu keno maanaam juróomeelu keno ci keney l'islam yi ponk l'islam yi juróom lañ imam al-Bukhari rahimahullah bi muy teg li nga xamante ne moom mooy xaj aji Makka daf ko teg ci ñeenteelu place bi maanaam ngir ni mu ñëwee ci xadisam bu njëkk bi ci kitaabul iman bu xadis sayyidina Abdullah ibn Umar bi radiyallahu anhuma waaye aji Makka farata la goo xamante ne borom ko yëpp dëppoo nañ ci rahmatullah alayhim te war na lu mu bon bon benn yoon ci sa dund euh, xikma bu borom subhanahu laa def la loo xam ne dinañ ci ñëw léegi euh, bu ñu xoolee ak borom subhanahu wa dafa def ne lépp day wër-wërloo ci huwiyatu zati maanaam borom subhanahu wa ta'ala nekk gi mu nekk moom kese te nit ñi borom nit ñi war koo jublu ndax baatu xajja li muy teg moom mooy xasada maanaam jublu mais du lépp lu ñuy jublu la ñuy wax ne loolu xajja maanaam foog nga jublu ko jublu koo xamante ne day entier ba pare dafa bëri loo koy def maanaam loolu la ñuy tuddee xaj kon. Euh, maanaam ba pare jubluwin bi foog mu màgg looloo tax xaj ak ak xaaja maanaam ñu bokk ay radical ñu bokk ay baat yu leen ko xaraf yi nga xam ne ñooy radical xaaja mu aajo aajo nit bu amee ab aajo maanaam mu soxal ko maanaam da gis ni mu ciy jubloo ni xolam di jubloo ci problème boobu mu nekk loo xamante ne ci loolu lay nekk fixé wu ci maanaam da ngay gis kon noonu nga war a jubloo ci borom subhaanahu wa ta'aala maanaam wala nu ko raw euh, bu ñu xoolee xaj. fukk la ak benn xaj onze te onze mooy huwa ba tey maanaam mu lay delloo ci ubbséité divine maanaam huwiyatu zaati maanaam ne borom subhaanahu wa ta'aala moom la te ci moom nga war a dellu donte dafa nekk koo xamante ne xamoo ko mënoo koo xam ak zaatu ilaahi doo ko xam mais nga fexe ba jeex ci maanaam bu ko defee sa ruux mos ko maanaam mu am mushahada bu am maanaam contemplation buy am sa diggante yow sa ruux ak ak essence divine bi mooy az-zaatul ilaahiyya euh, kon da gis ne te bu ñu jëlee baatu al-hajju gis ne al-hajju mooy 42 maanaam ndax alif laam bi 31 la plus 11 da ngay am 42 42 mooy lan 42 mooy ma mooy ndox mi nga xamante ne ah wa ah, mooy ah, wa xalaqnaa minal maa'i kulla shay'in hayyin yàlla ne dafa bind dañoo bind ci ndox ah lépp loo xam ne day dund maanaam vitalité dund existence maanaam nekk-nekk gi nit ki pour mu mën a dund dëgg-dëgg xolam dund dafa am ndox moo xam ne boobu la mën a moom la war a naan wala boobu la war a sangoo boobu la war a jàppoo boobu la war maanaam loolu lañ tuddee maa ul xëy bi te loolu du dara lu dul lan muy alquran ak sunna mooy nga jeex ci borom subhaanahu wa ta'ala jeex ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam moo tax maa ndox moomu mooy al ma mooy moo na gis nga xuliqa min ma'in dafiq maanaam day delluwaat ci originalité parce que nit dañ kaa bind ci ndox buy dañu maanaam ndox moomu te xaj ji dafa mel ni borom subhaanahu wa ta'ala daf naa ne da ngay war huwiyatu zaati mais que bu nu mu mën a mate mooy il nga delluwaat ci origine de toute chose maanaam origine u lépp tàmbaleeg lépp nga gis ne kaaba gi place bi ñu koy defee moom mooy tàmbali suuf si borom subhaanahu wa ta'aala yi muy bind suuf si foofu la tàmbalee lépp jëmm yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam jëmmam zaahir bi sallallahu alayhi ci suuf soosu lañ ko bindee comme ni ñu waxee woon place boobu kon da ngay gis ne mooy lépp ba pare yeneen bi sallallahu alayhi wa mooy ki nga xam ne moom lañ doon dund ci borom subhaanahu wa ta'aala comme niñ ko waxee ci yaakaar naa ma ci benn ci asmaaw yi mu mu mu mushaarum bi mimma in voilà yonent bi sallallahu alayhi mooy kii ñu doon junj bi alxuraan di wax xuliqa mim ma'in maanaam nit dañ koo bind ci ndox moomu ndax mim ma'in moom mooy 132 te 132 mooy xal bu xol bi yonent bi sallallahu alayhi mooy xoolu existence bi univers bi même mooy Muhammad tamit maanaam ndax 192 plus mim bi nga xam ne dañ koo shadda muy 132 te kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam le fait que ñun ñu delluwaat ci moom maanaam xam ne munuñu dellu ci yàlla jamais munuñu àgg ci yàlla borom subhaanahu wa lu dul ñu dellu ci jëmm yenente bi sallallahu alayhi wasallam xaj loolu la ñuy jàngal ak loolu la ñuy jàngal gisoon nañ ko ci jotaay bi weesu ne Batha nga xam te ne mooy Makka ci tur yooyu euh, te bu ñu xoolee yenente bi sallallahu alayhi wasallam boo xam ne bu ñu xoolee Batha fa lay njëkk a wàcc su duggee foofu lay nekk su génnee Batha foofu lay nekk ba minan bu ñu fa demee foog day dellu si waat ci bat xaa dooga sànniwaat ah maanaam euh, bu no maanaam léppam il faut que mu am maanaam bat boobu bu ñu xoolee maanaam xaj bi yépp dañuy gis place yooyu wala wo même xataa yaa subhaanallah ba euh, kii yi da gis bat xaa daf ci am maanaam mooy xur yoo xamante ne même même da ngay seetlu bi muy tàmbali di di ihram maanaam bi mu jógee ci bayda maanaam dafa wàccaat maanaam ba ci xur bi maanaam fépp il mu am place boobu maanaam doon nañ ko dindi ci bi ñuy kii mais ci ci ci biir mais place yooyu nga xamante ne foofu lay yenente bi sallallahu alayhi daan taxaw te walla bokk mu fa daan yëkkatee kàddoom di wax labbayka allahumma wala yu mel noonu yépp da ngay gis mu nekk lan ci foo xamante ne maanaam day junj ndox moomu foofu nga xamante ne suuf la ak ndox ñoo koy daje te loolu moom mooy lan mooy ne doomu aadama tamit noonu lañ ko bindee maanaam aadama maam aadama ci boppam dañ kaa bindee ci diggante ndox ak ban maanaam te maam aadama du dara lu dul euh, euh, partie extérieure yenente bi sallallahu alayhi bi nga xamante ne moom mooy euh, secret borom bi subhaanahu wa kon yenente bi sallallahu alayhi maanaam batha boobu noonu te gisoon nañu mooy vingt-deux waaye mooy Habib te yàlla borom subhaanahu wa ta'aala sopp bi mu sopp yent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax mooy ne moom mooy Habibullah mooy sopp yàlla bi vingt-deux batha parce que dafa am Hamza ci fin bi ala kulli xaalin euh, ñaari xaraf yooyu ñaari xaraf la yoo xam te dañoo dañoo dañoo supplémentaire maanaam vingt et un ak vingt-deux dañoo dañoo dañoo supplémentaire parce que vingt et vingt-deux en fait vingt-deux mooy xabibu mais vingt et un moom mooy nombre xaraf yi nga xam ne ñoo nekk ci Fatiha maanaam mooy jëmmi te Fatiha moom mooy mooy sab'ul masaani wa ak al qur'anul azim maanaam ala kulli xaalin kon day delluwaat ci huwiya bi rek ba tey maanaam ak lan moom moo tax place boobu nekk place bi nga xamante ne ah, maanaam li mu représenté maanaam benn la rek maanaam sorewuñu vingt et un ba pare ci numérologie ah, euh, xarab maanaam benn nombre suñ ci yokkee maanaam moom mooy dañ ci yokk huwiya bi buñ ci yokkee huwiyatu zaati mooy boobu day daal di revenir ci xaqiqa boobu li muy tekki mooy ne xaqiqa bi ah, dafay tendre vers beneen xaqiqa bi loolu lay tekki ci numérologie voilà donc ala kulli xaalan euh, du du changer li nga xam ne moom mooy li nga xam ne moom lañ ci gis ci xaqiqa ala kulli léegi euh, kon yeneen <laughs> sax <laughs> voilà euh, bi sallallahu alayhi moom mooy ki nga xamante ne jeex yi ngay jeex ci moom moo lay may nga jeex ci yàlla borom subhaanahu wa ta'ala doo mën a jeex ci yàlla kon ndekete pour ñu retrouver pour ñu mën a def aj tout le temps mun nañ ne mooy lan mooy ñu jeex ci yenente bi sallallahu alayhi ñu topp sunna yenente bi sallallahu alayhi comme niñ ko gisee sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu ni nga xam ne noonu la doon dox te loolu moom mooy doxalinu mboolem saxaaba yi radiyallahu xaj euh, ji kon maanaam ne dangay ngay aj da ngay dellu ci borom bi subhaanahu wa ta'ala euh, borom bi subhaanahu wa daf ko wutal ay symbole daf ko wutal ay symbole Euh, ihram bi maanaam armal gi ngay armal teggi lépp dindi maanaam bàyyi yi nga xamante ne da nga jàpp ne euh, euh, maanaam maanaam dafa maanaam sacralité boobu ngay dund maanaam mooy la fekk que nga jël borom subhaanahu wa teg ko sa kanam mais nga dumuyul adduna ak mboolem yi nga xamante ne ñoom ñoo ci ñoom ñoo ci nekk nga wax labbayka allahumma labbayka yàlla maa lay wuyu si parce que balaa ñuy yeggale foofu aj bi am na secret bu tax borom bi subhaanahu wa def ko mu nekk benn yoon rek ci dund mu war ko mooy lan mooy dafa compliqué maanaam ñi surtout ñi xam ne dañoo sori dañoo kii day compliqué ci ñoom duñ ko mën mais borom bi subhaanahu wa taala daf ko woyofal mu def ko benn yoon mais nit ñi war a xam ne même bu ñu demul aji ji nii lañu war a dundee maanaam même bu ñu demul aji ji nii lañu war a mel mooy di delluwaat ci borom bi subhaanahu wa ñaar ba e, mais e, e, aussi maanaam mais aussi le fait que mu nekk benn yoon borom subhaanahu wa ta'aala maanaam mu war benn yoon borom subhaanahu wa ta'aala daf ciy junj beneen xaqiqa mooy lan mooy ni képp ku dugg ci xadara yàlla bi te mu dëggu ni ngi ci duggee benn yoon safara dootu la lakkati voilà parce que xadara yàlla bi ku ci xës bu dugg noonu la xadara mooy safara dootu la nàkkat euh, léegi moo tax yonent bi sallallahu ne ak gu ñu nangu amul fay lu dul àjjana voilà ak gu ñu nangu bu dee aj bi nga xam ne mooy aju zahir bi boobu ñu nangu moom moo am loolu waxuma la ak xaju baatin maam ki nga xamante ne dafa jël xolam dugal ko ci xadara yàlla bi euh, ihram bi kon le fait nit ki bàyyi lépp loo xam ne maanaam kon le fait que mu mu muy wax labbayka allahumma yàlla maa ngi lay wuyu ah jub-jub ñëw naa ci yow dëgmal naa la yow kese borom bi subhaanahu wa taala kon day junj le fait que ngay mën a bàyyi lépp loo xamante ne ci maxlukaat yi la maanaam li yàlla bind la maanaam jublu ci ki nga xamante ne moom mooy aji bind ji moom yàlla moom kese ndax wax nañ ne la ak lépp day day tourner autour de la de huwiyatu zaat maanaam le fait que yàlla moom kenn la moom moom rek la te boo xoolee sax maa boobu nga xam te ne moom la ñu wax ne alxaj mooy 42 kon mooy maa ul maanaam ndox mi maam maa ul boo xoolee miim bi day dellu ci xaqatu muhammadiya muhammad alif bi di dellu ci xaqatu ahmadiya muy ahmad hamza bi di dellu ci xaqatu ahadiya muy ahad muhammad 92 la ahmad 53 la ahad 13 la soo leen boolee dalay jox 158 te mooy iyyaaka na'budu yow kese la lay jaamu maanaam nga gis ne kon lépp day dellu sur le fait ni nit ki ajam lépp day dellu sur le fait que la ci yàlla rek la jëm te xaa bi ak jiim bi am na tamit beneen xaqiiqa parce que xa xajju loolu rek leen composé ñaari xarab yu nuroo yooyu xaa ak jiim voilà xaa bi waxoon nañ ko bi ñuy wax ci wàllu rukkoo ñoo ngi mooy xaqiqa sant yàlla boobu borom bi subhaanahu wa delluwaat ci borom bi subhaanahu wa taala maanaam ci originalité bi maanaam parce que foofu la rakkaa di façon mooy jaamu yàlla gu kawe boobu mais que jiim bi mooy le fait point bi dafa làqatu jiim bi mooy point bi dafa làqatu maanaam dafa nekk ci suuf loolu lan lay junj li muy junj moom mooy baatinul ahmadiyati mooy nëbbu gi nga xamante ne te xaqiqa ahmadiya boobu secret bi maanaam mooy réalité bi nga xamante ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam daf ko nekkoon di jaamu yàlla moom kese moom ak boroomam subhaanahu wa ta'ala ak yooyu ça tourne autour de la parce que jiim ci jëmmi boppam boo ko bas ko maanaam jiim li muy tekk moom mooy ahmad maanaam jiim cinquante trois la jiim yaa ak mim mim quarante yaa dix jiim bi di trois muy ahmad mooy lan xaqatul ahmadiyya muy xaqiqa julli gisoon nañu ci bi ñuy tëj julli waxoon nañ ne julli du dara lu dul luy junj lan xaqiqatul ahmadiyya kon xaabi xaqatul muhammadiyya la jiim bi xaqatul ahmadiyya la nga boole leen ñoom ñaar ci sa ak melowoo turu yàlla yi ak ay meloom ba pare delluwaat ci xaqiqatu zaati moo tax ak jaamu yàlla gu rëy rëy la boo xamante ne dafa ànd ak ay perfection yu mag yu nekk ci biir te loolu léegi bu ñu leen jëlee nag par benn benn ci état bi euh, boo xoolee kon ihram bi armal gi mooy kon nit ki bàyyi gi muy bàyyi lépp dem ci yàlla kese ba pare mu comprendre sacralité wu essence divine bi maanaam mu xam ne yàlla dafa sacré te mu warul def lu dul jublu ci yàlla borom subhaanahu wa si maanaam bàyyi bi muy bàyyi lu ñu ñaw ak yu ko yi mooy yi nga xam ne dañ leen a ñaw loolu li muy tekki moom mooy moom kon dafa simmeeku maanaam le fait que mu simmeeku wu carrément dépouillé voilà ci melo yi nga xam ne mooy melo yu ndefi mu ne non il ci melo yu ndefi moo tax dootuma nangooti sol ñun yére yi ñu daan sol fële mais damay sol rek yére bii nga xamante ne dafay signifier ne man lan simmeeku naa ci ni ma nekke woon ci yeneen ci ba ba may jógee Sénégal ba muy jugee France ba muy jugee Amérique ba muy jógee Maroc ba mu jugee ah simmeeku naa maa ngi ñëw yàlla borom subhaanahu wa taala sol naa yére yi nga maanaam yi nga xamante ne maanaam dama simmeeku carrément ci lépp ngir ñëw ci yow maanaam moo ñu sopp mu nekk lu weex tamit sopp la maanaam ngir wane mi nga xamante ne noonu nga setee carrément ci loolu et da nga bëgg a setal sa bopp ci lépp lu bokkut ak borom bi subhaanahu wa ta'ala euh, bàyyi bi nga xam ne moom nga naan léegi nag dootoo bàyyi maanaam léegi karaw gi c'est bon karaw bi dootuma ko laalati du ko dagg du ko wat du ma ko defati dara loolu day junju le fait nit ki euh, bàyyi jiitu parce que ar rasu mooy mooy njiit maanaam ra euh, euh, riyaasa jiitu nekk président euh, raisu <laughs> maanaam le fait que nga ni léegi c'est bon affaire yëpp loo xamante ne jiitu la affaire u àdduna jiitu ci man loolu bokkul li ma yitteel loolu nag tegtalewul ne bu la fekkoon nga nekk président da naan damay bàyyi damay démissionner wala bu nekkee président association sangam wala euh, groupe bu sangam mooy damay démissionné jubluwuñ ci loolu liñ ci jublu rek moom mooy la fait que loolu noonu ni muy deewee ci sa xol ba nga xamante ne loolu da koy bëgg mbëggeel googu dañ ci yow maanaam ci anam goo xamante ne yow nga jaamu loolu noonu bu dee rôle boo occupé la mu nekk loo xamante ne jaamu yàlla moom la ci tax a jóg waaye dootul nekkati jëmmi rôle bi kese euh, bàyyi bi nga xamante ne ngay bàyyi say weex nga mooy catu nit ki maanaam nit ki ay cati baaraamam mooy weyi loolu bu boobaa li muy tekki moom mooy ne lépp luy génneeti ci yow maanaam danga koy bàyyi muy génn mooy lépp luy génneeti ci yow nga gis ne ndekete ci yàlla lañu jóge subhaanahu wa taala voilà mooy kon loolu lay euh, junj euh, bàyyi bi nga xamante ne moom ngay bàyyi gëttu moom mooy la fait que ngay bàyyi di mën a dara lépp loo xam te ne day ci yow nga ciy prétendre déedéet mais ngeen rek léegi man tur euh, yàlla yi ak meloom yi maanaam moom lay bàyyi ñu incarné ci man mais man duma nangu dugg ci leneen lu bokkut ak loolu bàyyi bi ngay bàyyi sëy moom mooy bàyyi bi ngay bàyyi soppandiku ci àdduna bi moom loolu lay symboliser maanaam ni man du ma soppandiku ci dara lépp lu ma def rek damay gis ne borom bi subhaanahu wa ta'ala moom mooy feeñal kattanam ci man moom mooy feeñal sañ-sañam ci man moom feeñal xam-xamam ci man moom mooy feeñal namm-nammam ci man moom moo bëgg man maanaam moo mu bëgg askanale ak njaamu yàlla jëf yi mu koy feeñalee ci man fekk ndekete doo du man maa ko def maanaam loolu noonu dépouillement boobu bàyyi xel bi ngay bàyyi xel loolu maanaam loolu lay euh, symboliser le fait que nag yooyu yëpp muy nekk maanaam euh, bàyyi tamit euh, bi nga xam ne moom ngay bàyyi di gëttu di di di tusngalu yi tusngalu mooy tamit le fait ngay bàyyi di déem a xëñtu dara maanaam di séenu lenn lu jóge ci mbindeef yi waaye tamit ngay bañ di séenu lenn loo xamante ne ay xeetu kashfu la ak yu mel noonu maanaam ne yàlla su ko bëggee mu wan na ko bëggee du ma woon dara wutuma ci dara lenn moo ma intéressé mooy nekk-nekkam jëmmam moom borom bi subhaanahu wa taala jublootu wutuma leneen maanaam intérêt yooyu nga doon xëcc moo xam ci àdduna la bokk wala ci mbiru àllaxira la wala ci mbiru kashfu yeeg fatxu yeeg yooyu du looloo la intéressé yow xaj ngay def maanaam jublu ci yàlla kese borom bi subhaanahu wa ta'ala e, amma li nga xamante ne moom mooy miqaat yi hmm, maanaam miqaat yi maanaam li tax ñu def ko maanaam day junju ne délimitation bii nii maanaam mooy ne sama xol à partir de fii maanaam parce que miqaat bi kon day symboliser xol bi ci boppam maanaam à partir de fii moom sama xol dama damaa war a fexe ba lépp lu ci nekk mu nekk bërëbu yu tedd moo tax miiqaat yi loolu lay symboliser euh, Makka ci boppam maanaam ak xaram bi di symboliser li nga xamante ne moom mooy martabatul ilahiyya maanaam borom subhaanahu wa ta'ala ak ay turam ak ay meloom ak yelloo gi mu yelloo ñu jaamu ko nga ne ah bu ma yegg see fii de du fasuma yéene def leneen lu dul jaamu yàlla. kaaba gi ci boppam di symboliser az-zaatul ilaahiyya kon xaram bi mooy al asmaa wa sifaat tur yàlla yi ak ay meloom kon maanaam li muy tekk mooy yow tadrijan maanaam mooy par étape par étape da ngaa war di jóge ci yenn martaba yi di dem ci beneen martaba bu gën a jagoo nga dem ci xajarul aswad bo yenente bi sallallahu alayhi wasallam ne la mooy ndeyjooru yàlla ci kaw suuf kon fóon bi ngay fóon xajarul aswad mooy ne borom subhaanahu wa mboolem lii am njariñ barke yëpp daf koo teg ci place boobu mais aussi dafa am leneen loo xamante ne moom la xajaru aswad bi symboliser mooy doomu aadama lu fait que isfu daadul maanaam le fait doomu aadama ci boppam nekk ki nga xamante ne parce que place moom moo gën a tedd tamit ci kaaba gi comme ni doomu aadama nekkee ki nga xamante ne borom bi subhaanahu wa ta'ala li mu feeñal ci mbindeef yëpp moo ci gën a tedd voilà kon muy junj borom subhaanahu wa taala noonu nga xamante ne mooy xaqiqa euh, borom subhaanahu wa bi nga xamante ne moom la roof ci doomu aadama te moom mooy ruuxam bi nga xam ne moom la wol wana faxtu fiihi min ruuxi la wax maanaam damaa wol ci moom sama ruux loolu tax doomu aadama nekk ci gën a màgg ci gën a kawe ci mboolem mbindeef yi ne su maanaam ne wala qad xalaqnal insaana fii ahsani taqwiim dama bin doomu aadama ci taxawaay bi gën rafet bi gën a sell bi gën a euh, kawe. Euh, le fait que nag euh, xajaru aswad ñuul maanaam ñuulaay googu te yenente bi sallallahu alayhi wasallam jum na ko ci xadis bu nekk sunan imam at-Tirmidhi euh, rahimahullahu taala bim naan nazala al-hajarul aswad ashaddu bayaadan min al-labani fa sawwadatu xataaya bani aadama xajarul aswad moo gënoon a lan weex soow meew moo gënoon a weex waaye lan moo ko lëndëmal lu ko ñuulal nii mu ne bàkkaar doomu aadama yi la maanaam kon ndekete le fait mu ñuul yow tamit war da delloo ci ne attention yow sa tilimaay moom moo tax kaaba gi maanaam moo tax xajaru aswad mel nii maanaam kon yow tamit le fait que ngay comprendre que ni effectivement xajaru aswad mooy ndeyjooru borom subhaanahu wa ta'ala doomu aadama yow yaay représentant yàlla ci kaw suuf yow la borom subhaanahu wa jël mu teg la ci kaw univers bi yëpp nga nekk buur bi maanaam représenté ko moom yàlla parce que yaay xalifa bi waaye tamit kon bu boobaa da ngaa war a meloo melooy borom bi subhaanahu wa parce que yow yaa mel noonu mais parce que borom bi moo la ràng ay turam ak ay meloom moom moo ay turam ak ay meloom nga incarné ko ci lu askanoo ak yow en tant que jaam pas comme ni nga xamante ne noonu la ko borom bi noonu la melee noonu la borom bi mel bu defee nga daal di lan. nga daal di wàcc ah, ah, nga daal di comprendre loolu waaye tamit boo gisee ni mu ñuulee mu delloo la yow ci say bàkkaar yow mooy summa radadnaahu asfala saafiliina nga delloo ko mu gën a suufee ci gën a suufe maanaam nga dellu si ci yow li ne sa nature dëgg-dëgg mooy ne man tooñkat yàlla la man bàkkaarkat la te loolu tamit daf ñuy delloo ci moom Adama alayhi salaatu wassalaam maanaam moom li nga xamante ne moom la def xaqiqatan du maasiya waaye suuratu ma'siya la moom aadama li mu def du bàkkaar de waaye forme bàkkaar la yor loolu ngir mi xeetam bi parce que daf daf leen di wan maanaam doomam yi sëtam yi bu ñu ñëwee moom ni mu doxale su ko defee doomam yi mën a xam ne sëtam yi mën a xam ne ñoom tam bu ñu tooñee yàlla nii lañ war a doxale comme moom ni mu doxale voilà parce que moom aadama su dul woon su melutoon noonu su defutoon loolu nit ñi nga xamante ne comme li yenente bi sallallahu alayhi wasallam kullu banu aadama xata'una wa xayrul xata'una tawwabuna ñi gën ci doomu a mu ne doomu aadama yëpp ay day juumkat la ñëpp dañ def bàkkaar te ñi gën ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñiy juum di tooñ mooy ñi nga xamante ne dañuy dellu ci yàlla tuub imaginer bu fekkonte ne doomu aadama yi duñu lan maam xamuñu woon lan mooy loolu maam aadama alayhi salaam wanu leen wonu yoon bi fegam ñoom dam loolu seen nature intrinsèque la borom subhanahu wa leen wonu yoon wi day am problème day am parce que duñ xam nan la ñuy dellu ci borom bi subhaanahu wa ta'ala ne rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin ah yow buur yàlla yow suñu borom subhaanahu wa ñun de tooñ nañ suñu bopp soo ñu jéggalu te nga yërëm ñu kon dañu bokk ñi nga xam te ne dañuy eh, dañuy perte léegi kon. Eh, tawaaf gi maanaam kaaba gi nag le fait que voilà mu représentatul ilahia voilà mooy ne da war dellu ci kaaba gi daa iman mu loolu moom moo tax nit ki suy gént kaaba gi tout temps day tegtale mandarga la guy wane ne maanaam li nga xamante ne noonu la nekkee koo xam ne xolam aju na ci dëgg-dëgg borom bi subhaanahu wa taala azatu ilahi loolu moom moo tax def maanaam teg euh, wane su adab ci kanamu kaaba gi loolu ci ci gént loolu loolu loolu cauchemar la tudd maanaam problème bu rëy la day parce que day wane maanaam ñàkk teggin ci kanamu kaa bëgg day wane maanaam nit ki li nga xamante ne noonu la xaalam mel ci baatinam ak borom bi subhaanahu wa taala ndax kaaba gi day indiquer ki nga xamante ne li nga xam ne moom mooy azzatul ilahiyya maanaam kaaba gi loolu lay indiquer loolu moom moo tax nit ki par exemple suy gis boppam di dugg ci biir kaaba gi wala mu hmm, li muy tekki moom mooy da dina jot ismullahil azam suy gis boppam ci biir kaaba gi loolu lay tekki mooy moom day accès dina am na accès ci ismullahil azam parce que ismullahil azam mooy ismu zaati wa moom mooy tur dëgg dëgg azzaatul ilaahi voilà dëgg dëgg nekkam moom nekk nekkam loolu moom mooy mooy ismullahil parce que kaaba gi ci jëmmi boppam quatre-vingt-dix-neuf tur yàlla yëpp daf leen a synthétiser daf leen a téye ci anam yëpp voilà euh, léegi tawaaf bi tawaaf bi li muy tekki mooy le fait que ngay wër kaaba gi mooy le fait que ngay mën di dellu siwaat ci borom bi subhaanahu wa taala mais aussi di am ay xeeti témoignage yu wuute par rapport maanaam façon témoignage yu wuute ak tout le temps sa mbir yëpp di wër-wërloo ci borom bi subhaanahu wa taala mais yàlla rek moo ma ñor sama mbir yëpp ci ci moom lay wër-wërloo euh, le fait mu nekk juróom-ñaar day indiquer juróom-ñaar moom astifat moom euh, juróom-ñaar loolu moom moo tax ku incarné mooy parce que dañuy dellu ci vingt et yi ñu doon wax ci Batha ci muy alquranul azim nga xam ne moo dajale lépp te muy as-sab'ul masani mooy juróom-ñaar nga xam ne ñooy yu tagg yu kawe yu mag yi maanaam juróom-ñaar yooyu mooy sab'u sifat loolu moom moo tax nitu yàlla dëgg-dëgg bu yeggee ba ci sommité bi day gis boppam mais moom nu mu incarné juróom-ñaaru tur yi juróom-ñaari sifaat yi et que sifaat yooyu nekk ci zaat bi sax ci zaat bi et que euh, ci nekk-nekk borom bi subhaanahu wa ba pare moom mu wëlbatiku borom subhaanahu wa ta'ala ko ko ah, pas en tant que ne moom mooy yàlla mais moom ni nga xamante ne noonu la nekkee ki représenté yàlla ci kaw suuf muy xalifa bi juróom-ñaar yu ma mooy la alxayaatu mooy dunduy al xam-xam as dégg-dégg al basawu gis-gis al iradatu muy namm-namm al qudratu sañ-sañ ak kattan ak al kalaamu kàddu juróom-ñaari tur yàlla ya juróom-ñaari melo yaa ngoog ak tur yi nga xamante ne moom lay àndal maam na al hayyu al alimu al qadiru al muridu ah, as samiu al basiru ak al mukallim wala boog al ah, mutakallim Euh, kon loolu moom moo représenté juróom-ñaari melo yooyu moom mooy li muy tekk moom mooy kon nit ki moom buy def juróom-ñaari tawaaf yooyu daa war a représenté boppam ne maanaam parce que jëmmi tawaaf gi li muy tekk mooy la fait que ngay sa lépp di wërwërloo ci yàlla mais la fait mu nekk juróom-ñaari tawaaf daa daa war a représenté ci yow la fait que tawaaf maanaam euh, turu yàlla yi yii nii yow say melo ci yooyu parce que yow am nga dund mais sa dund da nga war a delloo yàlla am nga xam mais sa xam-xam sa bos da nga war a delloo yàlla am nga sañ-sañ ak kattan yooyu yëpp da koy delloo yàlla ah am nga gis-gis ak dégg-dégg yëpp nga delloo ko yàlla maanaam sa kàddu nga delloo ko yàlla yo sa namm-namm nga delloo ko yàlla yooyu nag lan lay junj li muy junj dëgg dëgg maanaam mooy comme li yenent bi wax sallallahu alayhi wasallam muy hadis qudsi boobu dinañ ko gis ci kanam insha allah ci saxeex bi insha allah mooy lan mooy fa iza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi ba hadis ba jox voilà maanaam su ma demee ba sopp ko dëgg-dëgg loolu mooy mooy mooy maqaama ahlul mahabba mooy ahlul qurba ñu nga xam ne dëgg-dëgg dañoo jege yàlla te ñoom ñooy ñi xam ne ñoom la yàlla sopp mooy muy dellu si ci xabib bi ñu doon wax léegi maanaam soppe bi maanaam ci martaba boobu maanaam si lépp diggante yow ak yàlla ba pare le fait que tegoo fi keneen sa diggante ak yàlla dugaloo ci keneen maanaam xaj loolu lay dugal yooyu yëpp lay indiwaale euh, julli gi nga xam ne moom la ñuy julli ci après moom julli ci gi maqaam Ibrahima julli gi gisoon nañ ko li nga xam ne moom la làmboo yëpp ci mat ak le fait que nit ki di toroxlu ci borom subhaanahu wa dugg ci xadaratul itlaq xadara borom bi subhaanahu wa ta'ala xadaratu zaati seey ci borom bi subhaanahu wa ta'ala mooy julli le fait que nga di ko def mu nekk ci ginnaaw maqaama Ibrahima alayhi salaam moom mooy symboliser ne da koy def ci maqaama ki nga xam ne mooy xaritu yàlla bi jaxasoo xaritu yàlla alxullatu mooy xaritoo mooy jeex ci yàlla jaxasoo ak moom voilà le fait que nga mën di julli boo soo noppee nga dem naa ji zam-zam parce que zam-zam moom mooy secret wu turu yàlla yi ak ay meloom mooy maqaama muhammad ya mooy bi muhammadin mooy mooy quatre-vingt-quatorze mooy exactement euh, zam-zam mooy quatre-vingt-quatorze bi muhammadin barke yenent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam ci la turu yàlla yi ak melo yi yëpp feeñee ci univers bi existence bi yooyu yëpp yow nga dem di wuti di turu yàlla yeeg melo yooyu nga di ko naan maanaam nga ra nga kii ko maanaam kon le fait que safa nga après nga daw diggante safa ak marwa mooy safa mooy ne yaa ngi wut sellte googu tafaffi maanaam yaa ngi wut sellte googu ci naan gi nga naan ak maanaam découvrir yi ngay découvrir turu yàlla yeeg meloom yi maanaam parce que naan gi moom mooy le fait yaa ngi koy naan irtiwa maam hatta maam ba irtiwa am maanaam mooy mandi gi hmm. nga naan ci sam-sam ba mandi moo tax suñu sopp foofu booy naan ci sam-sam bi nga bañ a guux maanaam nga naan ba màndi parce que loolu lay junj euh, ba boo naanee boo màndee fële ci zam-zam maanaam le fait que nag loolu noonu nga koy delloo si waat mooy nga daw Safa ak Marwa maanaam mooy nga baagante waat diggante sellte googu nga xam ne moo am ci zam-zam représenté bi mu représenté tur yàlla yeeg meloom yi ngay ji nga ji nga nga nga représenté wu le fait que ni daf laa war a sellal ak marwa bi nga xamante ne maanaam ci digg maanaam day représenté ak urtiwa mooy mandité voilà maanaam le fait mu war la doy sëkk mu war la matal nga war a parfaire perfectionné par rapport ak moom euh, Arafat voilà wala boog watu bi ginnaaw bi da ngay wàññi sa karaw wala nga wat loolu moom mooy ne le fait que ne maanaam yii yëpp boo ko amee ba pare ba incarné tur yàlla yeeg melo yi jeex ci yàlla su borom subhaanahu wa taala sa lépp di wërwërloo ci yàlla tur yàlla yeeg melom yëpp nga jiim nga gis leen bàyyi leen xel loolu fan la lay yóbbu loolu daf lay yóbbu ba nga xamante ne yow da ngay da ngay incarné ar maanaam ak njiit xilaafa yàlla bi da koy incarné dëgg-dëgg maanaam boobaa watu gi wala wàññi karaw gi foofu lay dikkee maanaam lii ñu wax nii ba fii nii moom mooy umra tamit maanaam umra tamit même incarnation bi la ndax baatu umra mooy amara maanaam mooy dundal le fait sa lépp ak ta'mir mooy ngay dund di dunde le fait sa lépp di dund ci yàlla voilà léegi le fait que ngay génn ci armal bi parce que place boobu bu fekkee ne na nga def xiraan ah wala nga def tamatoo non bu dee da nga def tamatoo boobu plutôt ah, da ngay génn ci armal bi génn googu ngay génn ci armal gi mooy wàcc bi nga xamante ne moom nga wàcce sa bopp wëllif maanaam ba dellu si wàcc ci biir nit ñi maanaam jugee nga léegi ci zaat jugee nga léegi ci yàlla borom subhaanahu wa la war na la addunaam bi univers bi nga xamante ne dafa intersect ci moom maanaam dans le sens où war na la ay turam ak ay meloom jéem nga leen incarné yaa ngi ci biir yooyu yëpp waaye itam léegi yaa ngi wàccaat ci biir mbindeef wàccaat nga ci biir mbindeef nga xam ne ne léegi da ngay simmeeku di dox sa yenn soxla yi nekk ci nga daan ne ainsi de suite te loolu moom mooy dëgg-dëgg yoonu yonent bi sallallahu alayhi wasallam saxaaba bi radiyallahu anhu mais Muhammad moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam digal saxaaba yëpp nañ ci meeku ñun ñëpp lañ def noonu voilà mais moom mu incarné continue bi parce que xam na ni loolu wàññiwu ko dara ci biir loolu ngay gisee ni ñi wax ne tamattu moo gën tamit dinañ am bunt foofu ala kulli xaal euh, yonent bi sallallahu alayhi comme moom moom ak wàccam maanaam ñëpp te loolu nduxta la bu am solo point bu am solo la ñëpp dañu jugee ci suuf nekk ay jaamu yàlla di dem di yéegi ci yàlla ñoom loolu mooy seen yoon yonent bi sallallahu alayhi moom kese moom mooy rasulullah maanaam mooy lan sallallahu alayhi maanaam moom ci yàlla la jóge moom di wàcc ci mbindeef yi loolu moom mooy yoon moom mooy yéegam moom ñeneen ñii ci def ñoom ñoo jógee ci nit ñi mbindeef yi di dem ci yàlla loolooy seenug yi maanaam ñi ci def ñëpp dañoo mata di di dem di yéegi ci pour mat yeneen bi sallallahu alayhi moom ak matam ba pare ñëw di taseeg mbindeef yi pour matal leen maanaam wàcc kooku kon moom mooy li xam ne moom mooy junju euh, euh, ihram bi léegi euh, arafa Arafat maanaam gisoon nañ ko jotoon nañ ci wax maanaam day symboliser xam yàlla maanaam Arafa te gis nañ ne Arafa mooy comme trois cent cinq la moom ak sun na ak tariqa ñoo bokk adat mooy lan xam yàlla jeex ci yàlla dem ci yàlla di gis yàlla borom subhanahu wa ta'ala ni muy manifesté woo ni muy feeñale boppam ci ay turam ak ay melom ci mboolem mbir yi ak ci mboolem xew-xew yi ci mboolem anam yi loolu nag nga di ko xam ci yàlla maanaam di delluwaat ci yàlla daa iman ci loolu loolu moom mooy wàcc arafa kon taxaw googu ngay taxaw mooy di recevoir in mbir moomu d'ailleurs yenente bi sallallahu alayhi wasallam nee na bisub arafa borom wa day wàcc ba ci asamaan bu njëkk bi di puukarewoo malaaka yi naan sama jaam yaa ngi noonu di puukarewoo jaam yi ñu taxaw arafa kon loolu day wane loolu ñaari doj yooyu nag fa ne euh, benn bi day représenter maanaam mooy montagne Arafa moom muy représentation montagne manifestation divine yëpp toutes les manifestations divines waaw ak tajalliyatul ilahiyya yëpp feeñ waayu borom subhanahu wa ta'ala mais euh, am na beneen montagne bu nekk ci ginnaawam maanaam montagne wu Arafa ñaari montagne la en fait donc benn bi day wane jamal bi ci des di wane jalal te loolu mooy alkamal mooy mat mooy addition bi nga xam ne moom la majesté borom subhaanahu wa taala ak solennité d'une part mais ci d'autre part muy feeñal beautéem feeñ maanaam taaram ak mbaaxam ak bonteem mbaaxam ak taaram loolu moom mooy euh, jamal bi ñoom ñaar nag moom mooy alkamal maanaam ak mat fokk loolu ñaar yooyu am ci maanaam mat munul am lu dul nga additionné jalal ak jamal su addition boobu amul kamal amul mat mat amul voilà euh, léegi après maanaam dem Musdalifa mooy di gën di sàkku di gën a jege borom bi subhaanahu wa ta'ala ginnaaw bi mu la bi mu la incarné ci yow maanaam matu manifestation tajalliyaatu ilaahi yi yëpp ba mu mat ci yow nga daal di war a dem jege ci borom bi euh, subhaanahu euh, wa ta'ala euh, ci masharil haram yi mooy nga xam ne kat ah, place yi ñu ormal nga xam ne borom bi subhaanahu wa ta'ala foofu daf lay am leneen lu mu lay wan moom mooy ne da ngaa war a sàmmonteel mboolem yi borom bi subhaanahu wa ta'ala ormal mboolem yi nga xam ne borom subhaanahu wa da koy tere nga sori ko nga daal di xam ne da nga war a jël décision bu ferme ci ne lu yàlla bonal léegi yow mënatoo cee bokk mënatoo cee xaj mënatul bokk ci seen mbir euh, léegi après mu des ci suba ngeen dem Minan euh, Minan moom euh, ngay sànni jamra hmm? Euh, ndax al muna minal maanaam li muy wane moom mooy ne danga am àgg ci al muna mooy bulughul muna mooy da ngaa li nga xamante ne mooy nam nam yëpp te comme muna dañ koy tuur deret yi mooy haddu yi baddu budd comme niñ ko gisoon al buddlu mooy gisoon nañ ko gëléem yi maanaam mu ngi jógee maanaam badana mooy gëléem gi maanaam day symboliser badana day symboliser lan day symboliser yaram bi maanaam mooy yow sa lépp sa yaram bi sa jëmm ji yëpp da nga war a delloowaat yàlla lépp da nga war a delloowaat yàlla kaaba gi comme niñ koy jàll ja ah, euh, loolu gisoon nañ ko buñ tollee ci kaaba gi jàllallahu kaabatal al kaabatal baytal xaraama ah, qiyaaman linnaas yooyu yaataloon nañ ci bunt boobu alhamdulilah boo yeggee mu mu naan kon mooy ne yàlla li mu bëggoon man ma am ko matal naa ko jeex na léegi nag nga war a am sànni ay sànni ay jamra mu am kon ay ñetti étape mooy étape bi nga xamante ne maanaam mooy ñetti jamra yi pour ñu tënk leen benn bi day symboliser bakkan seytaane bi nga xamante ne moom moo atta moom moo neutraliser sa bakkan maanaam moom moo ko posséder maanaam moo ko téye possédé ko pour di la def looyu bon yi nga jam ko maanaam kon nga jël sa xol jam ko juróom-ñaari xeer yoo xam ni ne mooy xeeru turu yàlla yi ak meloom nga jam ko ko maanaam kon mooy day dellu si woon rek nga delluwaat ci ginnaaw ci yàlla làqatu ci yàlla beneen bi ci des moom mooy ak tabon mooy sa nature humaine sa nature humaine aussi dafa am ay mbir yoo xamante ne parce que da nga nekk ci benn nature humaine adduna bi am nu muy doxe te sa nature humaine di soxla di di di di soxla doxale noonu seytaane utiliser ko pour gaañ pour yàqal la sa diggante ak yàlla nga jam ko tamit ak tur yàlla yeeg meloom yi mooy juróom-ñaari bi xeer yooyu moo tax à chaque fois da ngay wax allahu akbar allahu akbar allahu akbar la ilaha illa allahu akbar wallahu akbar allahu akbar walillahi alhamdu maanaam ngir dellu lépp ci yàlla màggal borom bi subhaanahu wa nga sànni ko moom nga xaañ ko maanaam voilà soo jugee ci loolu euh, beneen bi ci troisième bi moom mooy aada yi te pour nga mën a noot ñaari njëkk yi bu mag bi moo tax jamratul kubra mooy bu mag bi mooy le fait que dëkk bi am na mu doxe àdduna bi am na mu doxe nit ñi bi bëgg mbir mi di doxee nii leneen leneen leneen yooyu yëpp nga combattre ko nga war ko xeex mais ci sa biir xol yow ak sa biir bakkan yow yooyu yëpp nga xeex ko bu ko defee après dootuñu la sonalati mais nga xaañe ko juróom-ñaari xeer yooyu maanaam yëpp ay symbole lañ maanaam yi ñuy wax yëpp ay symbole lañ moo tax amul lenn loo xam te ne ci anodin du rek benn jëf nii rek nit ñi def nii kii après mu jeex ñu dem seen yoon déedéet hmm? euh, après nag hmm? tawaaf deret gi mooy rend naa sama bakkan mun a tuur na deret na hadiyu bi le fait que mu nekk hadiyu mooy jox naa ko borom bi subhaanahu wa taala moo nag léegi sama bakkan tuur na maanaam rende naa ko wuute naa ak ay ak li ma seytaane bëgg ma di ko def moom sama bakkan li mu bëgg ma def ko ma mel noonu man wuute naa ak loolu léegi damay mel ni yàlla bëgg ma mel damay mel ni yenente bi sallallahu alayhi wasallam mel parce que moom la ma yàlla tegal sama kanam ne bu ma jeexee ci moom jeex ci moom yàlla ay jikkoom ay meloom ñooy meloy borom subhaanahu wa ta'ala moo tax muy Muhammad mooy ki nga xamante ne jikkoom yéeg meloom yépp léppam lan dañoo gërëmu mooy exactement borom subhaanahu wa ta'ala noonu la ko gërëme sallallahu alayhi euh, watu mooy bu ma melee noonu mooy bu ma demee ba jekk ba baax moo tax nga gis su ma matalee ci ko yu rafet yooyu yëpp léegi mën naa génn nag ci biir mbindeef yi daal di mën na mel ni ñoom maanaam nekk ak ñoom te doot dara dootuma yàqalati du tere may dellu ma nekk ci ak borom subhaanahu wa ta'ala en même temps mais en même temps loolu mooy sama volet intérieur sama côté biir mais ci biti maa ngi nekk kan borom bi subhaanahu wa taala tawaaful bi nga xam ne moom laay defe ji après loolu day junju ne maanaam faydu borom bi subhaanahu wa taala maanaam talaqqiyal fuyudaat maanaam le fait que may réceptionner léegi faydu yi borom bi subhaanahu wa taala léegi comme purifié wu na yàlla yi muy ñëw ci man bu may dem ci kaaba gi bii paa damay mel ni comme maanaam damay seeti di yàlla mooy tawaaful ziyaara dañ koy tuddee tawaaful xajj mooy tawaafu la fait que nga jublu rek ci yàlla tawaafu rukn la fait que mu nekk keno gi nga xamante ne yow yàlla rek muy sa pil yi yow taxawul tuloo par yow mais parce que yàlla moo la taxawalal léegi voilà kon loolu Euh, muy point bi nga xamante ne point bu euh, am solo la euh, tout le temps ngay gis ñuy delluwaat ci al muhassab gis nga mu delluwaat ci al parce que boo xoolee même ñu naan bi ñu fa demee dañ doon delluwaat gis nga tout le temps dañ doon wëlbatikuwaat di delluwaat ci al muhassab voilà ci ci al batha hmm? voilà di taxaw di ñaan tàllal borom subhanahu wa ta'ala yu yëpp day wane ni dañoo doyadi dañoo néew doole amuñu kàttan mm-hmm. mu des lan tawaaful wadaa mooy nag léegi nag comme que du doy mooy léegi nag damay dem tàggoog borom subhanahu wa ta'ala tàggoo boo xam ne xaqiqatan du tàggoo parce que damay dem pour wax ne tout le temps maa ngi dellu siwaat yàlla ci yow ndax amul du jeex wa na ila rabbikal muntaha amul affaire bi du jeex ci yàlla rek lay dellu delluwaat comme du jeex mooy maa ngi dellu si at di di maam tawaaf bi ma doon def mooy maa ngi koy reprendre ak di dellu si ci yow tout le temps mais à chaque fois zitwan maanaam muhassab zitwan batha fële ci moom mooy maa ngi dellu si waat ci as-sab'ul masaani mooy alquraanul aziim alquraan bi moom mooy kàddu yàlla moom moo fi taxaw te mooy jëmmi yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam tamit te loolu mooy justement li ñu leeral ci unzila al-qur'anu ala sab'ati ahrufin ci ruhul ma'ani wal bayan fi sab'ati ahrufil furqan ci fi sab'ati ahrufil qur'an sallallahu alayhi wasallam mooy euh, xasida boobu yiñ ci leeral noonu ci yenent bi sallallahu alayhi wasallam maanaam loolu mooy tout le delluwaat ci loolu noonu mooy al-batha nga dellu kon ci batha mu le la fekk sopp sopp yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam ngay delluwaat ci cosaan bi ndox mi ak ban bi ah lépp nga delluwaat yàlla bu ko defee nga aj lii nag ñu wax nii lii nii boo demul Makka sax mën ko ko dund jaru ngay dem Makka pour dund ko ci kaw nga dëppook alquran ak sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla rek nekk sa jubluwaay te amuloo su àdduna wala àllaaxira beneen objectif lu dul yàlla ginnaaw yàlla sa objectif nekk yàlla te ginnaaw yàlla ginnaaw boobu boo demee ba amatoo loolu ngam nga am leneen loo ci war a yokk sa objectif nekk yàlla te nekk yàlla googu mooy nga sey ci yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi te amuloo beneen objectif na beneen ci kenn koy koy bëgg a ci keneen wala kenn koo xamante ne bëgg ko jëf royukaay bu mat sëkk ku dul yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa nga def ko comme ni ko saxaaba yi defe woon radiyallahu anhum nga topp yoon boobu lii mooy aj lii mooy aj mooy lépp di dellu ci huya ci huyatu zaat moom borom subhaanahu ñoo ngi jéggal ci guddal gi